rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saani wa sab'iin ba'dal mi'a baabu istihbaabi du'aa'i fi safar. kon bi suñu jotaay bi ñu génn walillaahi alhamdu wal minna. jeexaloon nañ chapitre cent soixante onze xadis biñ mujj woon gis mu doon xadis neuf cent soixante dix neuf mu ne woon waan abi Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu qaal kunna nasiiru ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa kunna idaa ashrafnaa alaa waadin ahallalnaa wa kabbarnaa walillahi alhamdu wal minna tey al imaam teg ci beneen chapitre ba léegi ñu ngi ci kitaabu aadaabi safar tegginu li nga xamante ne mooy eh, téere bi wax ci tegginu tukki eh, tey muy indi chapitre cent soixante douze muy téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar mu ne baabu istihbaabi du'a baabu buntu istihbaabi sopp ad du'a ñaan fi safar ci tukki waaw aji tukki ji na bari lu muy ñaan sopp nañu ko moo tax mu indi ko fii waaye nag ñaan googu attention mooy soppu ñaan gu baax la ñuy wax mais tamit euh, ki nga xamante ni comme que xa surtout xadis bi ñu fi indi ndax bunt bii bi benn xadis kese la fi al imaam bi indi moom la ñuy gis nii euh, day tax tamit nit ki nga faire attention aji tukki ji boo mënee def ci moom yiiw comme que ñaanam lu ñuy nangu la ah loo mën a def lu yiw te yàlla tax nga def waaye nag bañ koo lor. parce que bu la ñaanee yàlla moom ah yeneen saa saa nee na bokk na ci ñi nga xam ne ñi gën a feddaleku ñi nga xam ne ñoom la ñuy nangu seen ñaan kon nag al imaam fi yëndu fi benn laay ci kanam mu indi fi benn xadis kese muy xadis neuf cent quatre-vingt mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaasu da'awaatin mustajaabatun laa shakka fiihinna da'watul mazluum wa da'watul musaafir wa da'watul waalidi alaa waladihi rawaahu abuu daawuda wa tirmidii rahmatullahi alayhimaa wa qaala hadiisun hasan wa laysa fii riwaayati abii daawuda alaa waladihi kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu indi fi kottu benn hadis bi mu an Abi Hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi radiyallahu ta'ala anhu muy sayyidina wa mawlana ad-Dawsi Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala neena qaala mu ne neena rasulullahi ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wasallam salaatu da'awaatin ñetti ñaana ngi de mustajaabaatun lu ñuy nangu la ay ñaan la yoo xam ne yu yàllay nangu la laa shakka fiihinna amul benn sikki sàkk non ku ciy sikki sàkk xamoo li xew non amul sikki sàkk laa rayba fiihi laa wax mooy laa shakka laa shakka fiihi laa shakka fiihi waaw mooy laa rayba laa shakka fiihinna amul benn sikki sàkk ci ne seenu nangu moom day am waaye ñetti ñaan yooyu mooy lan ñaanu ñan ñetti nit ñi mu ne daawatul mazlum ñaan yàlla ak ku ñu tooñ <laughs> ñaan yàlla ak ku ñu tooñ wa daawatul musaafir parce que daawatul mazlum ku ñu tooñ du ñaanal ki ko tooñ yiw en général <laughs> mooy ñaan yàlla moo tax moom mu gisoon nañ ko fan yee fàttal woon nañ ko li waxoon Seydina Mu'aaz gisoon nañ ko ci Riyaad bi wattaqi da'watul mazlum te na nga moytu ñaan yàlla ak ku ñu tooñ ndax xool day jeex waaw fii mu ne moom nit koo xamante ne yaa ko rayal doomam ba pare toog ci maalu foro xam nga ne xolam jeex na waaw kooku bu la ñaanee yàlla boo moytuwul doo fanaan doo reer biit guddi doo riir guddi kon da'watul mazlum ñaan yàlla ak ku tooñ wa da'watul musaafir ñaareel bi mooy ñaan ñaanu koo xam ne dafa tukki waaw ki tukki ak ñaanam waaye wa da'watul walide ala walade ñaanu ki nga xamante ne nii mooy al mooy eh, eh, waajur wi ala waladihi ñaan gu mu ñaan yàlla doomam waaw allahu akbar eh, hmm? <laughs> loolu moom yéeme de waaw kon mu ne rawaahu solo na ko Abu Dawud hadis bi al imaamu Abu Dawud moo ko solo wa Tirmidhi ak imaam Abu Isa at-Tirmidhi mu wa qaala moom nag bi ko solo dana hadisun hadis la hasanun bu baax mu ne waaye imaamu Nawawi mu ne wa laysa fi riwaayati Abi Dawud ala waladi mu ne kanta ala waladihi nag wa da'watul walidi ala waladihi loolu ala waladihi ci riwaay imaam Abu Dawud mooy amu ci da'watul walidi kese la wax waaye waxul ala waladihi voilà bu boobaa day dugal kon ñaan gu baax ak ñaan bu safaan tamit waaye bu nee ala mooy loo xam ne waral ko ci kawam waaw loolu moom la wolof naan ñaan yàlla mooy ñaanal lu baaxul nit bu dee riwaay imaam Abu Dawud bi amu ci waaye bu imaam at-Tirmidhi ah kay léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom ñii dong ñoom ñoo ko solo ñu la hadis bii de al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi daal di woon na koy jiitu solo na ko noonu kon eh, gis nañ ñeneen ñi mooy al imaamu Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi waaye na ko noonu al imaamu Ibnu Maaja al imaamu Abu Dawud Sulaymaan ibn al-Ash'as as-Sijistani as-Sijizi rahimahullahu ta'ala mu ne mu ngi ko indi ci kitaabu salaa baabu du'aa bi zahril ghaib buntu ñaan ci loo xamante ne nii mooy waa ji fekkewu ko ñu ñaanal nit. te fekkewu ko dafa fàddu léegi nag mu ne mu ne hadathana mu ne nettali nañu eh, muslim ibn ibrahim mu ne nettali nañu muslim ibn ibrahim gis nañ ko fan yee <laughs> muslim ibn ibrahim al asadi al azdi al farahidi rahimahullahu taala al basariyu ah <laughs> Allahu akbar non moom moom moom moom moom moom bokk na ci nit ñi gën a moom waaw Abu Hamza <laughs> non bi léegi <laughs> waaw waaw Allah Allah léegi mu ne haddathana mu ne nettali nañu Hisham ad-Dastawaa'i Hisham mu ni Dastawaa'i mu ne nettali nañu Hisham ad-Dastawaa'i di Hisham ibn Abdillah ah, Hisham ibn Abi Abdillah Sunbur ad-Dastuwaayi Abu Bakr al-Basri ar-Riba'i al-Hafiz rahimahullahu ta'ala an Yahya moo ko jëlee ci Yahya di Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil Abu Nasr ñu naan Abu Kathir ñu naan Abu Ayyub at-Ta'i mawlahum al-Basri al-Yamami rahimahullahu ta'ala Yahya ibn Abi Kathir la yanbulu ar-rajul qala an Abi Ja'far moo ko jëlee ci ku ñu naan Abu Ja'far moo ko jëlee ci ku ñu naan Abu Ja'far rahimahullah muy al ansari al madani al mu'adhdhin borom taqrib at-tahdhib nee na maqbul rahmatullahi alayhi an abi hurayrata moom moo ko jëlee sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kene ndawal yàlla saa sallam nee na talaasu da'awaatin mustajabun la shakka fihinna da'watul walidi gis nga moom da'watul walidi la commencé imam Abu Dawud ñaanuk waajur wi waaw moom lañ la waxoon ne amul ala moom la imaamu Nawawi doon wax ne te amul nag ala waladihi amul ci riwaaya al imaamu Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi kon da'watul eh, walidi ñaanuk invocation l'invocation du ak li nga xam ne mooy ñaanu aji tukki ji wa mazlum ak ñaanu ki nga xamante ne dañu ko tooñ ñii al imamu abu de daal di indi kanta al imamu ki nga xamante ne mooy al imamu tirmidhi rahmatullah alayhi inna ko ci kitaabu abwaabul birri was sila an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam jaa fi da'watil walidayn waaye it dina ko feneen abwaabu da'awaati an rasuulillahi sallallahu alayhi ah, après mu daal di def baabun ah léegi mu njëlee bu njëkk bi ñu wax sànq al imaamu abu isa muhammad ibn isa ibn sawrata at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana ali ibn hujr muy ah, ah, ali ibn hujr al ibn al hasan al baghdadi as-Sa'di al-Marwazi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbarana Isma'il ibn Ibrahim mu ne kii nettali mooy Isma'il ibn Ibrahim muy Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi Abu Bishr siiw woon ci Ibn Ulayya rahimahullahu ta'ala moom mu ne an Hisham ad-Dastuwaa'i gis nañ ko an Yahya ibn Abi Kathir gis nañ ko an abi Ja'far gis nga an abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qaala gis nga annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salaasu da'awaatin mustajabatun la shakka fihinna da'watul mazlum voilà kii moom la al imaam indi ci Riyad bi mooy terme lafz imaamu Tirmidhi la indi ci la imaamu Nawawi indi rahmatullahi alayhi kon da'watul mazlum wa da'watul musaafir wa da'watul waalidi ala waladi haaza hadiisun hasan wa qad rawal hajjaaj was-sawwaaf haazal hadiis an Yahyaa ibn Abii Kasiir nahwa hadiisi Hishaam wa Abuu Ja'far allazii rawaa an Abii Hurayra yuqaalu lahu Abuu Ja'far al-mu'azzin wa laa na'rifu ismahu wa qad rawaa anhu Yahyaa ibn Abii Kasiir ghayra hadiis kon mu ne al imaam at-Tirmidhi moom kaddu yi imaamu Nawawi indi ci Riyaad bi yosam la jël bim pare mu ne hada hadithun hasan lii de hadith la bu baax mu ne waqad rawa al-Hajjaj as-Sawwaf mu ne al-Hajjaj as-Sawwaf daal dinay solo hadith bi jële ko ci Yahya ibn Abi Kathir bu mel ne hadith Hisham mu ne waaye kanta Abu Ja'far bi nga xamante ne moom lañ la wax sànq muy al-Ansari al-Madani al-Mu'adhdhin bi nga xam ne moo jële Seydina Abu Hurayra Yahya jële ci moom mu ne moom xamuñu ki nga xamante ne mooy turam Abu Ja'far rek lañ ko xamee waaw waqad rawa anhu mu ne te solo jële ci moom ki nga xamante ne nii mooy euh, euh, Yahya ibn Abi Kathir loo xamante ne du benn xadis bi kese mooy jële na ci moom ay xadis yu bari jële na ci moom xadis yu bari voilà kon mu ngi noonu noonu la ko al imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Thawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi daal di indi waaw kon léegi lëkkaale li nga xamante ne mooy lii wax suñu bunt bi mooy première mooy baabu istijaabu du'a fi safar buntu bii di wax ne dañoo sopp wuñ sopp ñaan ci tukki lu tax parce que leen saa salaam bokk na nee na bokk na ci ñetti ñaan yi nga xamante ne nii xat man waaw xat man <laughs> ci loo xamante ni lu ñu dogu la day nangu mu boole ci ñaanu ki tukki kon kay kooku kooku du profité <laughs> yow boo tukkee tukki buntu nangu ñaan la waaw yow sa tukki bi nga def ñëw naan ñaanal leen ma yow moo waroon ngaa ñaan waaw ñaanal waaye surtout yow waroon ngaa ñaan moo na al imaam Ahmad menn ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi bu nit masoon ñëw ne daa nekk ci daa jàq ba soxla am daa nekk ci xat ak loru di ko sàkku ñaan danaan ko bal yow ñaanal ndax di boroom bi wax amman yujibul mudtar idha daa ah, ana kan mooy wuyul di tontu di nangu ñaanu ak dagaanu ki nga xamante ne dafa dem ba loru waaw bu dee da ko waaw amman yujibul mudtar idha daa wa yakshifu suu wa yaj'alukum xulafaa al-ard a ilaahun ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun te suuratu naml waaw kon doy na ci lu ñu sopp ñaanu ki nga xamante ne day tukki le fait que ren saa salaam ne kooku bokk na ci ñi nga xam ne seen ñaan dañ koy nangu borom bi da koy nangu la shakka fiihinna amul sikki sàkk ci loolu Allah kon loolu mooy lëkkaale ma bunt bi loolu kese tax imaam ëndi ko fi léegi yeneen jàngat ñu ci am kon mooy dañ ciy xam ne kon am na ñaan ñaanu ñoo xamante ne nii yàlla da leen di nangu léegi nag da leen di nangu mooy est-ce que dañuy ñaan ci saase mu am ci saase non man na nekk mën nañu ñaan ci saase yàlla nangu ko ci saase waaye mën nañu ñaan ci saase yàlla xaarandi ko nañu ñaan ci yàlla téye ko ba. ilaa ajalin musamma ba do fa nga xam ne fa la dëxal boo xam ne bu ñu tudd la moom bu mu xam la ndax moom mooy alxakim boo xam ne ah lii bu dee lu baax la lu waaj yi ñaanal boppam borom bi xam ne gënagul ci moom léegi mu dencal ko ba keroog bi muy gën ci moom wala bu dee daa nekk ñaan boo xamante ne xam na ne bu ko joxee fii lu bare mën naa yàqu même bu dee jàpp ne lu baax la te moom xéewal xéewal la ko bëggal bu boobaa ah, borom bi daal di koy dencal loolu boroom bi daal di koy dencal lool dug ko wan du ko wan mukk dug ko jox dug ko jox waaw lool du ko jox waaye nag da koy bindal tiyaaba parce que ñaan jaamu yàlla la waaw moo tax jullit bi amul ñaan gooy ñaan te yàlla tax ba pare mu nekk pertange amul ñaan jaamu yàlla la même li ngay ñaan boo ko amul boroom bi tabaaraka wa dina la ko dencal ngir ëllëg yool googee waaw kon nag ñu xam ci ne kon am na ñaanu ñoo xam ne moom kenn bu ko mooy borom bi da koy nangu laa shakka fiihin amul amul luñ ciy sikki sàkk ci riwaa imaamu Tirmidhi bi da'watul mazlum lool wax nañ ci waxati ci waxati ci waxoon nañ fàttali nañ ko sànq ci euh, hadiisu Seydina Mu'aaz boobu nga xam ne moo Ibn Abbaas la radiyallahu anhuma di nettali bi yoon saa sam naan ko wattaqi da'watal mazlum bi mu koy yónni fi nga xam ne mooy Xaybar mu am naan Xaybar parce que li ñu doon wax sànq Xaybar a tax bi mu koy yónni yaman naan ko wattaqi te na nga moytandiku da'watal mazlum ñaanug yàlla ki nga xamante ne nii moom lañu tooñ waaw ndax kat amul digganteem ak yàlla xijaaba amul benn benn kiiraay ci riwaayu imaam ahmad bi walaw kaana kaafira même bu dee yéeféer la waaw même bu dee ki nga tooñ yéeféer la bu la ñaanee yàlla day dal yoboo nga xam ko ah waaw waaw bien boo nga xam ko moo tax it moom lañ doon wax keroog ak beneen bi walaw kaana faajira fa fujuruhu ala nafsi même bu dee ab kàccoor la kooku ak kàccoor ci kawam la nekk waaw diw kàccoor la waaye yow man dama koy tooñ déedéet bul tooñ ah déedéet bul tooñ waaw bul tooñ mukk parce que waa ji bu bu répliquer ñaan xolam bu jeex boobu nga jeexal bés bu la ñaanee yàlla boroom bi da koy nangu de léegi nag li ñu wax sànka ci am léeg-léeg tanaamu ay naaka bu ko fi am <laughs> yii non bépp tooñkat war naa def attention ci loolu waaw tanaamu ay naaka wal mazlumu muntadifun waaw yad'u alayka wa aynullahi lam tanami allah <laughs> waaw tanaamu ay naaka mu yow sa ñaari bët yaa ngay nelaw waaw wal mazlumu muntabihun kanta ki nga xamante ne nii moom nga moom nga tooñ moom nelawul <laughs> waaw la tazlimanna idha ma kunta muqtadiran fa fa zulmu tarji'u uqbahu ila an-nadami ndax tanaamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu allahi lam tanami allahu akbar <laughs> waaw looloo am de waaw laa tazlimanna ngal la waay bul nekk di tooñ de idaa maa kunta muqtadiran boo maneel te yow manoo yàlla yow boroom bi nga xamante ne mooy boroomu ñépp moom nee na inni xaramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu yow bu dee boroom bi bind jaam yépp moo ne inni xaramtu zulma ala nafsi man de jombale naa tooñ sama bopp wa ja'altuhu ba pare ma def ko baynakum seen diggante mu man mu nekk loo xam ne lu ñu xaraamal la tooñ moom c'est xaraam waaw léegi nag moo xam ki ngay tooñ bu dee jullit la day gënatee garaaw rek ndax innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma ak beneen bi bi ghayri maktasabu faqad ihtamalu voilà waaw loolu ci suuratul ahzab ñooñu daa gën a tee garaaw mais tekkiwul ne man bu may tooñ bi yéefér dara nawu ci waaw ay way eh, man daal dama leen di tooñ parce ñii man non non non loolu génnewulu ci de déedéet waaw kon nag bul tooñ ngal lim la bëgg wax mooy bul tooñ mukk waaw ndax manoo amoo kattan hatta borom bi nga xam ne mooy al muqtadir ci boppam nee na man jombale naa ci sama bopp tooñ kon nag nan la jaam di ñëwee naan moom day day di tooñ nit ñi waaw ida ma kunta muqtadiran fa zulmut yëgal ne gis nga tooñ tarji'u uqbahu ila nadam gis nga mujjanteelu tooñ moom ci rëccu kese la jëm waaw xoolal gaa yi nga xam ne ñoo fi nekkoon pré président wala am nguur wala bi ministère de justice wala nàngam wala de l'armée bi kii di mbugal gaa yi ci loo xam ne teguñu ko fenn xoolal fi ñuy mujje rek waaw xool leen fi ñuy mujj ñoom ci seen bopp dinañ def bay rëccu waaw ndax tooñ moom tarji'u baaxu uh, uqbahu ila nadam lu tax parce que yow tanaamu ay naaka da ngay tooñ nit ki jël ko dugal ko dungu siin tëj ko rëbës dem toog sa kër waaw di biir sa soxna ak say doom ak say faam ak yooyu di ndékki seen biir di añ di kii di dem ay voyage di tourne di def tourne ci dëkk yi te yow yaa ngi jëlab innocent daal di koy dugal ci ci kaso bi foog na yow yaa ci nekk nga tëdd di nelaw dem ci ay hôtel yu baax ne da dangay da ngay vacances yow yaa ngi nelaw de waaye ki nga tooñ nelawu la ah. ki nga tooñ mu ngi rëbës xol bi jeex <laughs> waaw wala mu ngi këram xool bi jeex tooñ nañ ko tere koo jaay wala yàq nañu place am fa doon liggéeyee yàq lépp ci tooñ lañ ko teg teguñu ko fen tooñ ko manu la nelaw. mu bàyyi ba guddi gi fi mu gën a yaakaaree ñaanam julli ñaari rakka tàllal loxo boroomam di la lancer yii ci ay missile intercontinental yow bu la dalee tey nga dee <laughs> missile yooyu mooy lañ mooy yaa allah yow borom bi alayka bi fulaan waaw yàlla maa ngi lay ñaan nga fayal ma diw tooñ gi ma def li ma teg yàlla nag ko fay lu raw loolu yàlla dana yàlla da koy nangu de <laughs> yàlla nag ma fayul waaw yàlla da koy nangu moo tax tanaamu ay naaka sa ñaari gët yaa ngay wal mazlumu ka nga tooñ muntabihun moom moom mu nga mu nga toog nelawul de talu ko sax ba pare yad'u alayk mu ngi ñaan nag bi jëme sa kaw ay misil yu rëy waaw wa aynullahi ah, ah, ah, ah lam tanami waaw waaw te bëtub yàlla mi muy ñaan moom moom du nelaw ndax laa taxuduhu eh? Eh, eh, laa tanami waaw allahu akbar waaw bëtub yàlla moom nelawul wal iyaazu billah kon tooñkat bu ne am nga problème da'watul mazlum moo tax gaawal nga dem daal di ñaani njéggal ña nga tooñ bu dee wala nga nga yastaxil mbir mi saay ah maa ngi lay ñaan rek nga jéggal ma wala nga fay wala nga nàngam waaye continuer noonu ba pare li ci gën a bon ngay jaay ne waaye maa tey ba pare tooñ ba pare jàpp ne tooñoo ba pare di mbëllee ñi nga tooñ ak tamit di leen jàpp ne boo fi waxee sax ma dolli la baax na waaw kooku yoneen saa sallam nee na ñaanam dañ koy nangu daawatul mazlum ñett yi moom la ci njëkkalim ci riwaa imaam Abu Daawuda rahimahullah ñaareel wa daawatul musaafir gis nañ ko sànq moo tax imaam andi ko fi ñaanu kii tukki loolu nag day waral ah comme que xam nga ko kon fexeel kii tukki bu la yàlla booleeg moom loo xam fa la yow la dal wala da ngaa moom fexeel gërëm loo ko ndax boo ko gërëm loowee kat te tamit sàkku ñaanam mën na laa ñaanal waaw te lu rafet la lay ñaanal te bu boobaa mooy yàlla da koy nangu waaye ah na moytu di gaaral sa bopp ci. di ko merloo ci loo xamante ne yaa ko tey ak tamit ak tooñ la ndax non seulement bu boobaa day dugg ci ñaanuk ku ñu tooñ waaye ñaanuk day doubler en plus yoo xam ne tukkikat la waaw boo ñaawee jëme ci moom hmm, moytul <laughs> waaw waaw boo ñaawee jëme ci moom bu la ñaanee bu la ñaanee yàlla mbir mi day dal de kon nag attention waaye nag nga ne ma boo attends mais ki tukki bu dee moo tooñ ba pare di ñaan ñu ne la xam nga ne loolu taxul ñuy wax waay ah tooñ ba pare di ñaan yàlla ka tooñ kooku kooku kooku kooku am sànjara ci yam <laughs> non waxuñu la ñaan yooyu mooy ñaan bu baax ak ñaan boo xam ne ku ko merloo wala loo xam ne ku ko tooñ loolu kay lañ ci jublu ñetteel bi wa da'watul wali wa da'watul walidi ala waladi ñetteel bi yeneen saa salaam tudd ne boobu moom laa ma xaalam man du ñàkk que ne yàlla da koy nangu kenn manu ci dara amul sikki sàkk mooy waajur wuy ñaanal waajur wu góor la tudd wuy ñaanal eh, ki nga xam ne mooy doomam waaye ala waladihi bii mooy ñaan gu baaxul la <laughs> waaw <laughs> mooy ñaan gu baaxul la de moo tax waajur yu bari ñoom ñoo alak seen seen doom bi ñu nekkee gone waaw seen doom dañuy nekk xale seen doom def dara seen doom day nekk xale def dara ñu ñaan ko yàlla yow yal na la yàlla nàngam ak nàngam ak nàngam baax na waa léegi sa doom ji mag lu ne dugg ci def ngir mu baax du baax ndekete yow mii la yaa fi ñaanoon ñaan boo xam ne moom la yàlla nangu ci moom moo tax loolu c'est très dangereux waaw waajur wu mer rek jàpp di di di di doom jeeg waaw mu def lu la naqari rek nga commencé waaw yal na la yàlla rëbb yal na boo baax la yàlla na na lépp lu yées dal waaw baax na yoneen saa salaam nee na yàlla day nangu sa ñaan gi de <laughs> waaw boo tax bari waana ñuy jooytu sëriñ bu nekk maaman bu mënu tus bu nañu dem fa ngir mu defaral leen seen doom ji xoolal leen duggal leen ay xalwaat lu ne ngir mu correct mais du correct parce que ñoom ñii ñoo ko ñaanoo waaw moo tax il faut faire très attention mer di wax lu la neex waaw déedéet déedéet loolu bu ko def parce que kat bés dina ñëw nga rëccu la nga doon ñaan ñaan bu yées ga waaye it bu dee ci riwaaya imaam Abu Daawuda bële moo tax mu ne amul nag ala waladihi wa da'watul walidi ñaanu ki nga xam ne mooy waajur wi mooy doom ji bu ko ñaanalee lu baax yàlla da koy nangu moo tax doom yi di war gërëmloo seeni baay ak seeni waajur fii nag waajuru góor lu tudd waajuru jigéen da koo tuddul ndax ala baabi awlaa wa axraa lool moom moo gën a tee ay ndax moom moo gën a tee jege waaw yërmandeem moo gën a jege moom moo gën a jege yërmandeem moo moo gën a jege waaw te moo gën a takkoo moo gën a nekk ki nga xam ne ak doom yi kooku moom ah kooku moom rawatina moom waaw waaw ñaawe jëme ci sa yaay moom mooy musiba gi na tee rëy moom bés bu la ñaanee yàlla moom waxuma la missile intercontinental mais moo ko raw kooku moom ay ay rayon X la <laughs> dalay phagocyté léegi sa yépp yàqu waaw nga màgg nag bëgg baax waaye manoo baax ndekete yoo sa xolu waajur yee nga doon tàngal jàpp na di jaay ne te un adolescent wala une adolescente di reewantoo ko fuu yëkk fu fu kii ay ay ay ay ay tuñ di nàngal di def lu la neex ba ñu mere la ba ñaan la yàlla waaw baax na nga nekkub clochard nag ci mbedd yi waaw waaw ñoom itam dinañ dem ba rëccu ndax nag loo ñaanal ñaanal sa doom lu bonit bu mujjee tamit ci yow la jëm de waaw bu police di woote di woote à une heure du matin deux heures du matin waaw vous êtes les parents de diw il vient d'être arrêté nangam ak nangam yow la ñuy woo ah <laughs> waaw te tamit gàcce gi ak tamit torox taange geeg ak tamit lu mooy ñàkk nelaw yi yow lay dal moo tax ku nekk war ngaa seet li ngay ñaan quoi wa daawatul walidi ala walade ñaan gu yàlla doom ji waajur di ñaanal ci kaw ki nga xam ne mooy doomam waaye lu baax fii bu bon lay wax waaye ci riwaa imam Abu Dawud day wane ne li nga xamante ne nii mooy ah ah ñaan gu baax it day mën a nekk kon ci gàttal loolu mooy hadis bi am na solo lool te nañ ci bàyyi xel ci li muy wax ndax kat loolu ëpp na di doyadal ëpp na di tuutal parce que loolu moom alak na nit te loolu nag nit nag day moytandiku li nga xamante ne nii euh, mooy yi nga xamante ne nii mën naa indi ay jéeya yoo xamante ne jógewul dara ci ak ñaanam waaw jógewul ludul ci ak ñaanam kon loolu nañ ci bàyyi xel tey de très attention wallahu taala